moo suñu borom defe ko ci lenn lu dul lislaam lislaam mooy bi nga xam ne bi suñu borom di lal dénd bi indi fi ñu fi njëkk a ñëw ni mu tërale dénd bi lépp dafa laxasoo di lislaam bi indi nga xam ne doomu aadama bi ci ñëw léppam mel nañ ko bëgg ngeen ne adduna doomu aadama ko dëkke ak jinne ak i doomu aadama yi bari na ñuy jeexital ci ñoom mu di jaww ji ak wëlbati ko waxu sëpp ko mu di suuf si ak ni mu bindoo ay jëb jëb ak foot foot ak ndox lépp di am lu muy jëf ci xol doomu aadama ak ci xelam li muy jëf ci xelam mooy ni muy soppee jafeg dundam ak yomb dundam ak béréb ya muy yombe ak ya jafe ak jamono ya muy yombe ak ya muy jafe lépp doomu aadama bi di wëlbati xalaatam di ko jëmale ci li mu bëgg nam ko mën a amee kon asamaan ak suuf si ni ñu bindoo ak nit ñi ci seen bopp wuute gi ñu wuute ak kenn ku nekk am loo bëgg di ko fexe am loo ragal di ko daw am loo bañ di wattandiku mu dal la mel seen nekk ci suuf muy meloo woo xam ne dafa amee jafe-jafe ak i soppi ko doo aadam nit koo xam ne mënu la jubal boppam ca la mu bëgg ndax xamul fa mu ne xamul na mu koy wute bi ko yàlla sàkkalee xel muy jàng adduna jàng gi muy jàng adduna mu di ci mën ak dundam di ci di ko la mu ragal waaye mu am nget koo xam ne xelam moomu mënu ko koo xamal mu di lii indi mucc àllaaxira loolu moo tax suñu borom sàkk ay jaam yoo xam ne may na leen beneen gis ak yeneen dégg ak yeneen yëpp bu wuuteeg ñi ci def yëg googu ak gis googu ak dégg googu may leen ñu mën a gis malaayika mën a dégg li muy wax mën koo laaj mu tontu leen ñu xam ko mën a yëg seen borom yëg googu nit ñi melekota mooy seen yoonu jub ak seen yoonu mucc mu di ko ko xamal mu di si jaarale bindee yi doomu aadama di def waxtu woo xam ko wommat mooy bëgg-bëggam ak ak njariñam loolu nag bu yàggee am melowum indi ci àdduna ci ñi fi dëkk te melo bi ki nga xam ne moo jiitu ci jox melo woowu nit ñi moo di seytaane jamono nag di def waxtu woo xamee ne ab jubal kët ab jàngale kat ab docteur buy faj raj bi xol yi gëj na fi ñu dellu ci melowu ñaaw woo xam ne mucc dana jafe bu ko defee fokk rek suñu borom yabalaat beneen jëmm boo xam ne mooy yeesalaat li dikkoon te di leen jox texe te ñu fàtte ko wala ñu wëlbati ko soppi ko leneen leneen dugg ca mën ci ñëw jubal seen bopp ñu am keneen kuy yeesal si kii yeesal si benn mu di yonent wala mu ne xaalis wala wali wala li ñu tuddee mujaddid xam ngeen ne maanaam li ñuy wax humanité mooy insaniyé dafa toll woon ci ndawam ñu indi leen diine ji dëppook seen seen xam-xam ak seeni aada muy diine yewoy doomu aadama ñoo indi leen diine ji dëppook seen xam ak seen man-man ak seenu dundee ak fa ñu toll muy diine nasaraan doomu aadama dem ba àgg ci ñoram nga xam ne xam na lu war xam lépp am xam-xamu boppam bu ñu tuddee science mu mën cee sukkandiku di walbati adduna mu mel na mu ko neexee daanaka loolu diine ji nga xam ne moo tolloog seen civilisation ak seen xel moomu di l'islam xam ne mooy diine ji mujj ci diine yi du fi jóg ba saa taxaw jeneen diine mu fee ñëw xam ngeen ne loolu parti adduna yépp lay wër ku nekk dana fa jaar dana fa dikk sax ba ki mel ne ki ma wax dikk ndax lëndëm googee indi leer dindi melo yi nit ña indi weneenu melo yu baax te di leen ci bu ngeen seetee ne Sénégal ci boppam am na jamono yoo xam ne toll na ci tolluwaay yu doy waar xam ne nit ci jafe lool ndax képp koo gis rek la muy bëgg ak la muy wut mooy dox digganteem ak mucc ñi ko wër mu di doomam mu di soxnaam mu di mbokkam mu di xaritam mu di yóbbaale ci loolu kenn ku nekk sa bànneex rek di la wommat nga jëm ci loolu bu ngeen seetee jazaaw shakoor boobu Serigne Moussa Awey muy melal ni Sénégal meloon bi sëñ Touba di jëw radiyallahu ta'ala anhu di leen xamal bari lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sow jant fépp mel ne lambaay sëriñ si jaxasoo ak buur yi ànd ak nasaraan yi ñi le di bandaan ñi le di waañaan ñii moyaal ñii nekk ci ay fo ñii topp buur yi xam ne ñi fi nekkoon kuréel yi dong la buur bi ak ñi ko wër xam ne buuru adduna la boo xam ne lu dul nguuram lu dul moomeelam itteelu ko moom ak ñi topp ci moom di topp bànnee xam gannaaw ci wetu buur yi doomu soxna yi nekk seen yoon nekkul ci dara lu dul seen alluwa ak seen tool ñu fàttaleen daanaka amuñu rôle bu ñuy joué ci biir société bi nga xam ne amul influence ñoom ci bopp rek ci seen bopp rek ñooy jàng di julli di jàngale jotewuñu nit ñi dara moomuñu leen jéggaluñu leen sañaluñu leen seen wet baadool yu nekk fii nga xam ne ñoom it bay ak topp seeni métier rek ay seen mbir kenn jilifu kenn bu amee ku yilite mooy buuru adduna bi nga xam ne day moyaat dina ko alali jàmbur yi ngëm yàlla ci wayaf leer xam-xamu diine ak ngëm màggat barax mooy lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sowu jant mu ne fépp mel ne làmbaay mu ngi ci jublu lépp jaxasoo mu kenn kuy gindee jamono bu demee bu ma sànni ba toll foofu suñu borom ciir ma néeg daanak tànn jëmm joo xam ne daf koy jox mën-mën jox ko melo jox ko njàmbaara jox ko xel xamal ko boppam xamal ko na mu jubbantee mbindeef na muy daaxal lëndëm googu ba mu dem mu saxal ci leer nga xam ne kon jamono xam ne ci la sëñ Tuubaa di ñëw mel jamono yi nga xam ne ci la mu jaddit yi daan yooyu yépp di ñëw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu leer moo ne sama xeet wi du dañ ci bopp bépp téeméeri at suñu borom yebal jëmm joo xam ne mooy yeesalaat diine jërakoon di fàttali nit ñi li ñu xamoon ci diine di leen delloo ci yoonu jub di raxas seeni ayib di leen duy ak yi koy ba mu jeex nga xam ne kon aajo woon nañu lool ci jamono di ku ku mel ne borom Tuubaa ajoo gii ko ajoo woon suñu boroom lam ma xettali jullit yi nga xam ne yoon nga xam ne mooy dëgg dëgg diine jàddoon nañ ko ñii seenu bëgg àdduna ñii seenu doyadi ñii seenu ñàkk gis ku leen gindi ñii seeni bëgg-bëgg waaw ah, Cheikh Bamba mu di lan nit ki nga xam ne day dafa war a wëlbati xarnu bi mu ñëwee war a soppi taarix soppi jamono soppi nit ñi am na qualité yoo xam ne mënu koo ñàkk mukk benn bu ci manti li ko tax a dikk du ko mën a def ñu nag kon bu ñu nee diw de mooy mu jadd dil mi mooy ki suñu borom yebal mu war a beesal diine ji ci téeméeri ak sàngam te ulama yi tëraloon ay charte yoo xam ne mujaddid bi noonu la war a mel charte yi nga xam ne moom la ulama yi tëral dafa am yeneen charte yu nekk ci biir yu ko ëpp doole te bari lool ndax ñoom juróomi charte rek lañ tëraloon tax charte yi tëral mu di nit ki téeméeri at bii bii ñu weesu la ko fi fekk mu fekk kon njëlbéenu téeméeri at di tàmbali nay nit koo xam ne xam-xamam dafay mat sëkk ci biir lislaam nay nit koo xam ne kii kenn mënu koo jam ci genn wet nay nit koo xam ne bu muy a sax ku doye bi nay jàmbaar ju dëgër joo xam ne dara du ko wëlbati nay nit ku takku kooku nag moom lañu tuddee nit ku rëy al insaanul kaamil doomu aadama bu mat sëkk xam ngeen ne doomu aadama ne bi suñu borom ne laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwimin thumma radadnaahu asfala saafilina illa alladina amanu wa amilu saalihaati falahum ajrun ghayru mamnuun dafa boole ci doomu aadama yu bari lépp luy dund mu ngi ci biir doomu aadama doomu aadama malaaka ngi ci biiram bu yaree malaaka mi garde ko dundal ko suuxat ko fonk ko day dal di rabi àll ya ngi ci moom ni ki gaynde ni ki tene ni ki jaan ni ki mbaam ba tey wa min dabbatin fi ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum amul benn ñanaaw buy daw ci jaww ji ngi ci naaw wala luy yukkat di dox ci kaw suuf lu dul ñuy xeet yi demee ni ki bu ñu seetee nit ñi daan gis ne nit ñi janax a ngi ci ñu amee jikkoy janax janax luy jikkoom këyit gën nga gën muy xaalis muy téere alxuraan muy téere xam-xam day bàyyi ba nga nelaw mu boroxlu te te te te te te ko ba mu yàqu boo yeewoo ubbi seet ko saxol jeex takk mu yàqale lu rëy ñii di koy wund lañu amee wund dong lañu wund wi fu mu nekk boppam dong la fa nekkal lu mu la miin miin li nga denc soxna ko te mu bëgg koo lekk mu ngi lay fexeel waxtu woo geestoo mu ne ko ci fit dawak moom ñii jikkoy xaj bii gëddee lañu ànd bu ñu gisee ku ñu xamul wala ku bokkul ak ñoom la bëgg wala ku féetewul fa ñu féete ñu ne la mbaw mbaw mbaw mbaw ne la kat fit mat ñii jikkoy lan la ñu ñii jikkoy warax la ñu amuñu jom amuñu gàcce amuñu sutura amuñu lu ñuy daw seenu dëng leen donc mën a jubbanti moo di yet wi bu yet wi tëddee rek nga am loola soof ci moom ñii ana lañu doon ñii day ñoom till lañu till ak bukki de xam ngeen seen jëf lu fanaan àll ñu reere lu fanaan àll rek ñu reere la bu di seetee rab yi ba ba rab jeex rab bu ci nekk mu ngi ci biir doomu aadama kon doomu aadama bi mu dajalee ak malaayika ak rab ak leneen loo xam ne moom dong nga ko bokk mu di xol laaj na étude yu rëy laaj na yar bu mag yar bu rëy jaarale ko yoon ànd ak coono moo koy yóbbu ci fi ahsani taqwimin mu mel ni malaayika yi wala mu raw leen ci wet ci wetu xam-xam ak ci wetu jege yàlla mu dellu sàggal wala amul ku ko làddanti mu dellu ci rab yooyu benn muy gaynde kuy fàtte wala muy jaani ñangoor ju lay yor bu la ne kappit nga dee wala mu yeneen rab yi ba mu jeex wala mu boole jikko yi rab yu bon yooyu yépp di seytaane bu taxaw lu ne kon jëmm ji nga xam ne dafa ñëw te fekk jamono ju yàqu jikko ak mala rab yooyu moo xam bu ci nekk fees dell ci ñoom mu war koo dindi te war a nekk li tubaab di wax à la hauteur sa tâche war a toll noo xam ne mooy mën a dindi yooyu jëmm jooju am na lu muy takkaayoo am na lu muy mel am na lu muy dikkee gannaaw nag suñu waxtaan tey waxtaan nañ mu jaddit ñaari yoon ñaari conférence yoo xam ne bu ci nekk mu jaddit lañ la joxoon muy thème bi euh, bii nag dañu ne Cheikh Ahmadou Bamba masalan ka rajulin kabirin ne ka li ñu tuddee nit ku mag ku foor ci nit yàlla yi jaar ci jamono te wàcc fi lu fi dul jóg mukk te lañ fi wàcc di xettal nit ñi di leen jëriñ tey continuer ba faw nit kooku bu ñëwee ci àdduna dana wéet day wéet ndax du bokk ak nit ñi lu mu bëgg du bokk ak ñoom lu mu bañ du bokk ak ñoom fu mu jublu du bokk ñoom lu muy wattandiku du bokk ak moom aw waxin wala defin du bokk ak ñoom dara bu ko defee day wéet day mel ne amul mbokk ci àdduna moom kenn rek lay doon koo xam ne su geesee du gis kenn mooy wahdatul insanil kabir day doon nit ku takku takku boo xam ne li mu xas ba jublu dara mun la tax mu geesu gannaawam bu adduna bépp jublu woon ci moom di ko tagg lu ñu am jox ko lu ñu xam wax ko di ko defal lépp du ñu déglu lu dul baatam wala adduna bépp wan ko gannaaw di ko xas di ko ŋàññi wala ñu fàtte ko bañ ko tudd wala fu mu jub nga daw ñoom la yemale képp du leen xàmmee fi mu jublu rek lay jublu te du wañu ci mukk te agul fi mu jëm leen sëñ Touba radiyallahu ta'ala anhu benn bis toog na suñ gaawaan suñ daaru sëñ sëñ Darou Mouhty sëñ Cheikh Cheikh Ibrahima Sarr dégg nga ak ñeneen ci mbokkam yëpp ñu bari toog moom yàlla mu ne waaw diw xanaa bëgg nga ma de waaw waaw yaa ma gënal ñëpp diw yow la man kay yaa ma gënal lu ma mën a am diw yow la ba ñépp laaj mu ne man de bëgguma leen ah man bëgguma dara dugg sama borom lenn dara ci kaw suuf ci dox lu dul suñu borom wala lu cay jëmee bëgg mu ko man du mbokk du jaamu kenn wala bokk lépp lu ma bëgg boog yàlla loolu tax mu ne woon aqbalati dunya ilayya qabduha fa zaala anni al-kablu adduna wëlbatiku ci man ngir di ma nattu yombalal ma léppam jox ma léppam ma war ko gannaaw jaay jaay ko suñu borom fa zaala anni al-kablu bi dal di tijji ko jéng bi mooy ban jéng mooy bëgg lu lay jëriñ ak bëgg lu la neex ak bëgg nooflaay bëgg jàmm ak bëgg wér nga xam ne moo nekk ci doomu aadama yépp nga xam ne mooy faral a dox seen digganteeg seen borom ba seen waaxu mi ñuy waaxu wala daw bi ñuy daw jëm ci yàlla yéex mu mel ne kablu la mu mel ne ab jëng la ba ma ko ngërëm ngërëmal suñu borom la sama jéng boobu dañ adduna ne waaw dama ko yombalal sama bopp moo tax mu mën naa woon gannaaw waaye danaa ko xañ sama bopp ba lu mu bëgg ci man bu ko am bu boobaa dana ma wut si adduna woon ko gannaaw ba nga xam ne du nit ñi du mala yi du lenn lu dul wan na ko gannaaw ndogom nga gën a dëgër takkoom nga gën a mag adduna ne ah lii de du ci jëriñ dara naa dellu saat nag ak geneen anamu dellu si dikke ko geneen anamu dellu bu gën a mën a xiirtale gën a sopplu gën a neex gën a rafet moom mu wëlbati ku jublu boromam rek suñ borom nag fa ab xaa man ni suñ borom desal samay xéewal ba faw ak samay rafet rafet samay may sama jege yàlla ak sama xam ko mel na ni shaayir bi waxoon walaqad tahaytu wila axwaani axan xilsan walayta wafaahu lam yankadi fa madaytu qudman wal ada waqadul jizaa fa fasatu fawratahu bi fadli tajalludi hatta ka anni ma wajadtu bi mawqifi alaman nawaa wa xusaamaa fi abudi man di nekk naa kenn ku wéet ci àdduna sama mbokk yëpp tàgg gi ma leen tàgg soreeg ñoom dafa mel nag sore gi may soreeg ñoom ak bàyyi gi ma leen bàyyi mooy sama mbokk ndax moom laay taxawal ba faw waaye aka neexoon mbokk mi ma bañ a taxaw moom mu ni ma ngiy rek ba mel ne sama mbokk yi may tàgg yi may soreel yi nga xam ne du ma toppatoo du ma yëg ku feebar ak ku wér du ma yëg ku am ak ku ñàkk du ma yëg dara mu mel ne dama yëgul ci sama xol dara fekk na kat safaraw naqar mu ngi takk ci sama biir xol waaye mu muñ ko ba mel ne yëguma dara shair bi beneen bi ne fa ida kaanat nufuusu kibaaran taibat fi muraadiha al ajsaamu waxtu xol yi rëyee rek rëy ba ëpp àdduna ba xool leneen lu dul àdduna yaram yi nekk yi nga xam ne ci bii seen biir la xol yooyu nekk yaram yooyu faw ñu sonn faw ñu texee di faw ñu wee naqar faw ñu wee métit faw ñu wee tiis suñ Tuubaa dafa amoon mu tax li ñuy wax daan ko waxtaane moom la woon al abaqira abaqira dëhri dañuy genre nit yoo xam ne yeneen nit lañ waaye dafa nekkoon moom nit koo xam ne li mu jawoon li mu doon xool du martaba bu ko yàlla jox du aajoon du faju du lenn lu dul mu ngi seet mu ngi teew ci kanamam bis pénc yomal xiyaam naw lim yëpp taxaw ñii su borom di leen décorer ñii su borom di leen tagg ñii suñu borom di leen yëkkati teg ci ay njoowaan wurus wala ay seesi wurus bis boobu am ñoo xam ne daal daañu leen toraxal ba xëpp leen suuf di leen yooxu dañ tubaab di xalaat bis boobu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamee ne daf daan lal lu ñagas ci suuf gi ci tëdd njaboot yi yërëm ko ba di sàcc di jiital malaan wala lu xaw a nooy bis mu ak teg ci wetam gis ne am na leneen loo xam ne nii tegu na ci lal bu mu daan tëdd ndax lal bu mu daan tëdd ay bant la yu dëgër këng mu dal di mer lool ñori ko sànni dag na xanaa xamu leen ne sama mbokk yonent yi fi jaaroon wéy nañu naqar wu nekk ak tiis wu nekk te yow na xiyam bugguma ñu féete ma kaw wala ñu ma benn jéego noonu gis-gis boobu la sëñ Tuubaa gisee woon mu gis ne bépp noor bu aadama noyyi te jëfu ca lu jëm ci yàlla wala lu jëm àllaaxira ak perte lay doon yowmal xiyaam fa inna kulla nafasin min rajulin jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an seen kanza biha bépp noo bu nit noyyi diggante boobu dund googu muy dund ci noyyi bi muy demat bu muy dellu si mu mel ne pierre précieuse maanaam pertorub jamaa bu am valeur boo xam ne mën na ay jënd lu defar ëllëgam bu ko bu fekkee ne diggante boobu nag wéyal na ko ci ak neen te jàmmul yàlla perte ga gën a rey ko rawatina nag bu ko wéyalee ci mooy mu ni kon mu ne adduna alaxira wu jëm ñaari wu jibee duñu jubóoloo yaakaar naa ne koo ci xaritoon ka ca des wattani ko la ne kon loo ko bëgg rek tàggane ko àllaaxira ndax adduna ak àllaaxira ñu ngi mel ne penk ak sowu loo gën a jublu sowu di waaxu di gën a sori penku loo jublu gën a jublu penku di waaxu gën a sori sowu ñu ne adduna bëgg adduna daan waxtaane muy adduna lu ñu tudde bëgg adduna ndax adduna bi bu ci dugg bu ci nekk di dund am na yoo xam ne mënu la ñàkk waaye la ñu tuddee adduna adduna jooju ak gëm yàlla bu mat ni nga xamee ne safara ak ndox mun ñoo bokk nekk ci lenn ndab naka noonu la bëgg àdduna ak bëgg yàlla mënu la bokk ci benn xol faw am ci lu dindi morom ma sànni wala lu ko fa jële Sëriñ Tuubaa mi ñëw di ab xar yi bu muy bëgg a wax la mu tàmbalee maanaam rasu maalam capitalam ndax képp kuy def commerce am nga capital boo xam ne ci ngay dëgg ba yaxantu Sëriñ Tuubaa li mu rawee danaa ko wax moo di طويت طريق القوم واختمت داخلي أنا لكم فمي لمن محب محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولدات sopp gi ma sopp ku ñu tànn ki nga xam ne mooy suñu sang bi di rasulullah sallallahu alayhi wasallam bëgg gi ma ko bëgg faral sama xol bi ma dëkk sopp samay njaboot ñépp sama doom yépp fàtte naa leen ngir sopp rasulullahi sallallahu alayhi nga xam ne dafa mel ne bëggatuma ci kenn ni mu waxee rek ngir bëgg gi mu bëgg yonent bëgg gi mu bëgg yonent bàyyi ñu benn place bu bëgg leneen di xaj bi suñu borom yëree xol yëpp mu gën ci sopp rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu jagleel ko xidmatu foofu muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ne fa wa fi madhihi jaawastu ka'ban wa xassana romb naa sahaabi bi ñuy wax kaab ibnu zuhayr ak xassan ibnu sabit ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kooku moom li ñuy wax bankoon ni yem ci gannaaw guy nàcc moom dafa jàll gannaaw gu nàcc ndax ñaar ñooñu ñooy gannaaw guy nàcc mu di xasaan ak kaab mu am kon ci ab xariya ab xariya mooy lan mooy melo woo xam ne benn nit yàlla def na ko ci moom mu wute kooku bindee fii te di loo xam ne day tax mu féete kaw bindee fi man lu ñu mënul mel lu ñu melul ab xariya bu ñu ko dee wax ab xariya mu ngi jóge ci ab xar béréb la woon boo xam ne dañu ne ay jinne ko dëkk jinne yu kéemaane ba ñu ne boo fa demee li gën a yëngu ci adduna ngay yi ndax ay jinne yi ñooy sotti di la woon nit koo xam ne nag dafay jombale ci ay qualité ci ay melo yu rafet yoo xam ne kenn mënu koo jéem a roy li tubaab di wax lu grandiose ak lu sublime mooy lu rëy ba nga di ko yéem waaye sublime mooy loo xam ne lii dafa kawe ba mën loo koo jéem a ni ki asamaan si ni ki biddiw yi bu guddee ni nga leen di séenoo ni ngay ki montagne bi nga xam ne laay wax koo xamee ne glace yi muur na ko nga xool ko ni mu la yéeme ba lëm sa xol yéeme bu mel noonu mooy moom lañ tuddee al ab xari mu am ci yenn ci nit ñi wet goo xam ne ab xari lañ ca xam ab xariya boobu nga xam ne suñu borom jagleel na ko ko moo faj ci xol yi ndax bëgg gi mu bëgg Rasulullah ba jox ko xol képp ku texe bépp xol bu texe bëgg ko ndax nee na suñu bëgg na ma bu ma gënal ko ñëpp yonente bi sallallahu ma bu ma gënal ko leen ñëpp yonente yi ma bu ma leen ñëpp ku mën awliya yi bëgg ma bu ma gënal leen ñëpp bu ngeen di seetee xikmat Cheikh Ahmadu Bamba da ngeen ko gis da ngeen ko gis mu ne nag kon bëgg boobu mu bëgg Rasulullah sallallahu alayhi ab xaree boobu mu am ak set gi mu set sell gi mu sell nga xam ne dara jege mu ko moo far jàngoro xol yi nga xam ne ñooy ñu ko wëroon jàngoro xol yi ñu ko wëroon mu di lépp loo xam ne day gàllankoor nit ba du àgg ci yàlla mu di nooneek benn jullit mu di rëy mu di naafeq mu di añaan mu di naw sa bopp mu di njistal ba jàngoro xol yi jeex mu xam kon takku ak dog ak doylu wëlis nit ñi ñi mu yar mu yar yaane leen doylu wëlis nit ñi ndax feeg yaa ngi aajowoo di jëm ci nit ñi nee na mooy jàngoro ji gën a bon hmm, daan waxtaan loolu tuuti bu demee ba ca kanam insha allah waaye dafa nekkoon xam ngeen ne sëriñ ñeent la sëriñ si ñeent la ñu Euh, waxtaan nañ ko ñaari yoon wala lu ko ëpp al al asalik xayrul majdub asalikul al majdubul mujarrad ak al majdubu salik xëy def naa ne misaaloon naa ko jaratu ma di leen ko leeralaat wala jar na ko kon bismillah ki njëkk moo di asalikul mujarrad ki nga xam ne bari na xam-xam bëgg na yàlla xam ne ne mucc lu jafe la mu soobu ci yoonu tasawuf jóge fi te àggul ci yàlla mooy asaalikul mujarrad ki soobu te àggul ki ci tegu mooy almajzubul mujarrad almajzub mooy suñu xëcc ki nga xam ne suñu xam ne dafa am cofeel gum la sopp daan waxtaane cop sopp yàlla ci mbindeef ak sopp mbindeef ci yàlla kooku am tomb ci sopp gi yàlla sopp lenn ci jaamam yi waaye mu am lu ñuy wax laalo ci roo nga xam ne mënu la boole matuk sharia ak matuk xaqiqa xajul ci xolam mu am matuk xaqiqa rek manqué le matuk sharia nga xam ne kooku bu ñaanee suñu borom mu may ko dana xam ndax suñu borom dana ko xamal kumpa yi ku ko tooñ mën nga alko waaye mënu lañ àggale nit ci yàlla ndax jaarul ci yoon wi ba àgg kon xamul yoon wi dëkk boo mësula jaar ci yoon ba àgg ca mënuloo caa yóbbu kenn li ma wax ne yàlla mën na alak ku ko tooñ waaye yàlla ji mu doon ku ko tooñ ci dëng suñu borom dana la alak alak mën na feeñ mën na bañ a feeñ ndax benn adduna ci boppam suñu borom def ko muy këru fay fayu ci li bon fayu ci li baax kon mën na nit ba àllaxira waaye am na ci fay yu muy gaaw yu muy gaawe fii ci adduna yooyu bu dee ba mu la dal ci sa jëmm woyof na bu dee musiba mu la dal ci sa alal wala ci say mbokk woyof la waaye musiba mu la dal ci sa diine mooy mu wowal sa xol wala mu tàyyel loola jaamu yàlla wala booy jaamu yàlla doo am bànneex ba yooyu yëpp tooñ nit yàlla dana tax ñu def ko nit ki am ni lenn ci awliya yi xam ne boo leen tooñee tooñ bu rëy da génn ci lislaam bala ngaa dee waxtu woo xamee ne yaa ngi bëgg a toll ci sukuraat ñu rocc sa roo ñaari seytaan yi ñuy teew ki yor sa melow ndey ki yor sa melaw bàyyi ñu la deyal ci diine yi yahud ak wala diine yi nasaraan ndax ñoo gën ci diine yi bu boobaa da nga def li wax murtad te kenn du ko xam yow rek koy xam bu saru génnee ba nga dugg ci bàmmeel nga nekk fa la nga fa nekkee ba saa taxaw nga dekki dara jëru ko ba tax maanaam nit ki fi mu féete fi féete fonk ko jox ko xaqam jéem a xam nan la fay jëfee te bàyyi ñu ci def bañ a am soxla si ñoom bañ leen wax dara suñu borom dafa nëbb ñett ci biir ñett nëbb na texee di ci biir mooy xamuñu ban mooy ci la texee di nit ki mën a nekk kon na wattandiku mooy yépp nëbb xaritam ci biir nit ñi xamuñu kan la ci kon war naa wattandiku nit ñëpp nëbb noonam ci biir nit ñi xamul kan la naa wattandiku ñëpp nga xam ne kon bu fekkente ne al majzubul ay xeet lañu da nga gis daanaka am majrub yoo xam ne weeru koor day teru ñu daal di lekk ba suur tëdd di nelaw du ñu yeewu ba weer feeñ ñu war a koor yi ci soog a yeewu nga gis majrub boo xam ne day nelaw juróom-benn weer nga gis majrub boo xam ne suy julli day gees toog ak a wax lu ne mu di ko def majrub yoo xam ne dañuy def lu dul noonu ak majaas yi nga xam ne seen mbir day dem ba ci seen mujjub dund mu soog a feeñ mën nañoo jaare ci naan sàngara mën nañoo jaare ci tooñ jàmbur mën nañoo jaare ci rey nit mën nañoo jaare ci lu nekk ba waxtu wa agsi ñu génn àddina ak sell koo xam ne sell mënu koo wees ñu am texe koo xam ne ci texe yi gën yee mag la bokk ñu ne gannaaw al majzub boobu al mujarrad as saalikul majzub moo ci teg as saalik mooy ki nga xam ne dafa sóobu yoonu jub yoonu tasawuf jaar ci niñ ko santaanee boole xiif ak mar ak wéet ak sikkar tudd yàlla ak xalaat ëllëgam ak xalaat li mu mooy mu di ko rëccu ak xalaat li mu sàggal xalaat àq yi mu ameel bindeef yi xalaat lu di mu jëm te ko xamul mu jëm te xalaat yooyu boole ko jàng alquran ak sarxe ak liggéeyal jullit ñépp ak daal yu baax yi ak di leen jox addiya ba yàlla àggale ko mu am wusoon kooku mooy tasaaliful mujarrad kooku mën naa àggali ci yàlla ndax jaar na ci yoon ba xam pakk yi xam yëpp mën na faa jaarale nit bu la joxee turu yàlla daf koy booleeg secret bi nga xam ne moo lay aar ba seytaane yi ak kuu yi jinne yi duñ la fàdd wala ñu wëlbati sa xol jëme feneen ndax si kër yàlla te jaaruloo ci yoonoo mën na indi murtad sax nga génn ci lislaam naa tudd ay nit ñu njëkk ñi nga xam ne nit ñu farlu lañu woon waaye lu mel noonu seen tur xaw ma danaa kon danaa leen tooñ asaalikul ma suub mu def ci dara jël ko neex tey néewul def kon li ma wax lu ci nekk am na anam koo xam ne moom laa ko bëgg te du xeebu kenn xaasha lillahi ma xeeb kenn ci jaami yàlla ci wàllu yàlla yi wala sax di si jéem a comparé nga xaw ma seen maqaama yàlla yàlla rek leen xam ak ñoom ci seen bopp kenn ku ci nekk dañ lay warmaala jox la warma ju mat sëkk loolu bu ngeen dégg sax nu wax ba comparé diw nekk ci kaw moo nekk ci kaw diw wala diw déedéet damay wax rek li nga xam ne ci maqaama yi diw moom la xam wala ci ay jëfam ak i jalooreem ak kawe gi mu kawe mbindee la mën a waxtaane du mu tudd keneen ni bi nga xam ne dafay nit koo xam ne mooy mu jaggit war a beesal si diine ji beesal si na si beesal si xoli nit ñi lu mu tuddee boppam mu ne baana bi kulli man lahu wilaya kaw nii li rabbil alamina aaya képp ku am wilaya rek leer na la ne du ma lenn loo mën a tuddee lu dul kéemaan bu yàlla bu yàlla indi waxtu muy waxtaan ci lisaanul xaqiqa day labal xel yi ak xol kenn du ko mën a suñu wala maa ko mën duñ mën a suñu ba xam li muy wax lépp ak wala maa ngi ràcceekoon lu nekkoon bi nit ki mel noonu. doom aadama yi gisuñu kenn ku mel noonu jóolóoli bi nga xam ne moom la tëgg yee nit ñi ci nelaw yi ñu nekkoon ñu wëlbatiku yëkkati seen bopp jéer penk bi ak sowu bi gisuñu ku dul Cheikh Amadou Bamba radiyallahu taala anhu mu taxaw te yee xasaay yi mu doon tagg yarante bi ak alxuraan bi nga xam ne moom la suñu borom wàcce ci biir ñu bi nef sallallahu alayhi wa sallam doomu aadama yi nar a texe yépp nag daw wuti ko lara xew nag bi ko mbindeef yépp wuy jee ci woote moomu woote lana xew lu fi nekkoon dama ko waxoon sànq tubaab bi ceddo yi doom soxna yi baaroola yi ñëpp demee wut wuti ba am na lu war a xew ndax moom ci boppam ni ma waxe woon ne euh, wahdatul insan al kabir la solitude des grands hommes euh, des grands hommes nit gi mu wéetal nga xam ne bokkul woon ak nit ñi dara yóbbe na ko ay bañ ak i noon yu bari doomu soxna yi nee ñu xeeb nanu ndax indi na fi lu fi kenn xamul woon xeeb na lim fi fekkoon ba indi leneen wan nañ bu ñu mësul woon a gis tax na sunu taaj bi tegatuñ ñu dara ñi nu daan jàngal soxlaatuñu jàng ci nun ceddo yi ne wan nañu gannaaw te kat def na loo xam ne lii kenn mënu koo tudde nenn lu dul li ñu tuddee xuququl waali xam ngeen ne bi Maam Mor Anta Sali nelawee dañu di ko yóbbu foofu de xolalaatee bi nga xamee ni mu ngi dem bi ko joxee fas moom day day dox bi mu doxee ba bi nga xam ne defar nañu kër gi ba noppi sëriñ bi nga xam ne moo ko jiite woon fàtte naa tur ak beneen sëriñ boo xam ne waarekat la dal di ne Ahmadu Bamba ma nga nekk ca mujjub nit ña mu wuyu mu ne ko kaay damay wax ak yow mu dox ba agsi ci fi nit ñi bare buggulee jéggi nit ñi mu daldi àgg si mu woowaat ko mu ne ko dégg naa la waaye dama bare dama bañ jéggi nit ñi loo wax danaa ko dégg mu ne ko ñaar laa la bëgg dama bëgg benn bu nu noppee nu ànd ba ca Lat Joor bi nga ndokkeel ko ndax sa xaritu waajur la woon xaritam la woon lool nga ndokkeel ko ci loolu ñaareel bi nu waxtaan ak moom ci yow ak sa melo ak ni nga demee bu ko defee fa mu tegoon sa wajur mu teg la fa def la ngay xaasi def la kilifa boo xam ne day diw se diisoo ak mu ne ko ñaari yi nga wax de benn bu njëkk bi moom nangu naa ko danaa dem ndokkeel ko ndax yoon teg na ma ko waaye ñaareel bi day du ko def mukk ci adduna jotewu ma ak ñoom dara ña nga jëm sow ma jëm pegg ñu ko ne jëngal jëm ci bunti buur yi ndax gisuñu woon foofu lu fay joxe alal ak lu fay joxe nooflaay ak jàmm ak wóolute lu dul ànd ak buur yi ci la waaye xaalu li yarkan li abwaabi salaatini waaye ci tontu loolu mu tontu kilifa googu ci la binde xaalu safihun li sarfi anhumu basari ndax nit ñi dañoo si daan gisee dañu ko ñaari xaaj benn xaaj bi ne kii day wérul du nit ndax teraanga bi toll nii kenn du ko bañ mukk ku dul koo xam ne xelam matul ñenn ñu ne déedéet kii day ku rëy la koo xam ne xeeb na waajuram xeeb li waajuram doon def te diingat na ko ndax moom bonal na li nga xam ne moom la kilifa yëpp ak borom xam-xam yeeg nit ñi ñëpp daan def ñu daal di ay noon li gën a dolli nooneel bi diggantee mag ceddo yooyu mooy xare Samba Sadio bi bañ fa jógee bu ma ca jaaraat waxtaan nañ ko ay yoon bi nga xamee ne xaas yi xam ne moo taxawoon moom it ba nga xamee na Lat Joor woon na sëriñ bi ba ñëwul jamono ji nga xamee ne Lat Joor fekk na ko ànd ak xaas yi jooju ci béréb te mu xam ne xaas yi jooju wala réew baayam la woon mu dem di ko tax koo ko fa tax koo jóg ngir jokk wala ngir yàlla waaye xam ne xam na ne buur bi taxu koo jóg foofa itam wax fa wax ak lam tontu waxtaan nañ ko ay yoon defe naa ne soxlawul di sa jaar waaye loolu itam daal di indee ci ay noon doomu soxna yi itam daal di koy moomoo féete kaw gi mu leen féete kaw kon wet gu nekk nga xam ne ay noonu ko wër ci wet gu lu dul taalibe yi rek mu dem loolu loolu li wéetaay bi nga xam ne wéet na ko nga ne al insaanu kabir waxtu wu nekk noonu ci jamono yoo xam ne yi dikk na ci adduna ndax wooteeg muy wooteeg bi ndeefee ni ma ko waxee woon rek ba mu ko defee ca day nga xam kenn déggatul seen ndigal ak ñi nga xam ne ay kilifa lañu ci wetu nasaraan di ay chef de canton ki commandant yooyu kenn déglootul seen ndigal nekk gi mu nekk ci réew mi gêné leen rapport yi daw ñu di ko jàmbat di ko accuser yoo xam ne di ko dóoral yoo xam ne sore na naan feeg sëriñ booboo ngi fi benn baadoola duut fi déggalati ndigal benn buur wala ndigalal tubaab bi rapport yi bari ñu di ko accuser lu nekk ba loolu waral ci gàttal conseil privé bi bi nga xam ne daje nañu ndar ba arrêté ne nañ ko déporté nañ ko yóbbu Gabon yoonu Gabon wi waxtaan nañ ko màggal bi nga xam ne ne màggal gi moo doonoon thème bi xam ngeen ne bi mu jógee ndar ba mu jógee ngeen ne euh, boobu ci gàttal fa la jógee woon jaar fokki jaar lu ba dem ndax dañuy xam bi mu dellusee ci néeg bu doy waar ba ñu ko dugal loolu lépp ngir di ko xon ñoñal ndax mu daax taalibe yi ndax tiitaan bi ñu tiit defe na day jihaar ak digal bi ñu ko daan digal mu daax taalibe yi te te nanguwu ko ngir ñi xam ne dañoo ñëw ngir wut yàlla ci moom sañ a dàq ndax wala tatrudi lazina yatuna rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu wala taxdu aynahum turidu zinata al hayati dunya wala tatumana an naqal bu ila akhirih néeg yi ñu ko doon tabax nga xam ne néeg boo xam ne ñenn ñi wax nañ ne dañoo tabaxaale ay pont yoo xam ne cat la moo féete kaw bu mu ko dikkee ba nag teg bëtam ci pont yi ñu bëmax ko ci tànk bi njëkk a dal pont ko ba jàll xam ne soxna su ko ne fekk na waxtaan bi waaye mu ne waaye daal taalif moo fa def ñu nangu kaala nangu kaala la alxuraan ah dégg ngeen ko ci gisaaw safar bi mu fa jàngee saa Bakara ak Imran ak bi mu fa gisee maam Jaara bi mu fa gisee Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba ci lay wax ne ida dakartu dalika almabita wa dalika alamira wa subuta fa ila aljihadi fi larba'i nafsi walakin dabba anil mali bi nga xam ne jóge na foofu itam xam ngeen njëkk wa ahmadu ibnu hanbal moomu way na ko lu ko waxee ijilun min albaqari alladi saara bihi fi ljawi xata tawaara fooqa waxete fooqa maswaa xuma ila axirihi na mooy naabul xawaariq bi mu jógee foofu ba ni mu duggee ci gaal yi fa mu jëm ak xormañal yi ko ci suñu borom ci boppam xormañal ak natt yi ko ci moromu ñu ko teg ak naqar yi yépp ngir bëgg suñu borom bëgg rek mu gën a bañ lépp lu dul yàlla gën a jaaxle ba gën a wéeru ci yàlla xam ne bu jaaxle du dellu ci ku dul yàlla ngir mu gën a dëgëral loolu mu def bindeef yépp ñu di ay noonam mu nattu ko lu toll suratul baqara mi attaani am solo sama yoo xam ne ci diggante Ndakaaru ak Ndar rek la dara lu weesu ak yi mu jaayante boromam yëpp ba yooyu yépp mat ba fi nga xam ne nag mu ngi ci gàttal mu ngi jóge ci géej gi dellu si te war a dem ñu war ko exilé mu jëm Mauritanie bi mu ñëwee si bi mu dellu si fekk ruux ko mar boo xam ne mu mel ne suuf soo xam ne dafa bekkoor tawatul gëj a diir bu gën a yàgg xoli jullit yépp mel noonu ci moom yàkkamti ak ñëwam lépp loo xam ne lii suñu borom sàkk na ko te muy loo xam ne ni lu jubla waxe ne bis yi ak weer yi ak jamono yi daw nañu jëm si ci man di ma takk xarit ba ma nangul leen ko noonu nga xam ne bi mu jógee ci réew mi juróom ñetti at yu mag yooyu mu am ci àll bi tabak yi yépp namm ko nit ñi xoli nit ñi jub ñi namm ko garab yi namm ko lépp namm ko xam ne ne shaari bi dafa ne lillahi qawmun ida xallaw bi manzilatin xallan na daa waxalat fil jawli anwaaru tustaaqum kullu ardin yanziluna biha ka annahum li biqaa illahi amtaaru suñu borom am na jaam yoo xam ne waxtu woo xam ne wàcc nañ ci béréb leer yàlla ak yërmandeem wàcc ci pàkk yooyu jaww ji leer ci képp ku am baatin di ko xam ne bépp suuf daf leen di namm ni nga xam ne noonu la suuf si mar dina ma ndox ba Cheikh Sadi bu ndokkeel diine ji ndax dellu si gi sëñ bi dellu si ne mahaarimu ajlatu minha nasaara fa asbaha fi tilkal buxoori mubaara ngeen seetee way yi xam ne Cheikh Sadi wax na ci lu mag ci mbég mu mu am ci dellu si nga xam ne sëñ Tuba dellu si ak li mu jëlee ci natt bi mu nekkoon ci géej gi mu ne ba muy dem mu ngi mel ne weer ko ba mu niir raafetil xar bi suma laaxa mi nga fa woon ci xaaraa bi dellu si mu mel ne mu ni a yaa ajaban baabu matabi mu fattaxu li kulli muridin raa mu jiwaar nee na moom mu ngi yéemu ci bunt tuub yi ni ñu ko ubbee képp koo xam ne nam ngaa jëm ci yàlla ni nga fekk bunt yépp ubbi ko ci bi sëñ Tuba dellu si jóge ci géej gi nag bi mu dellu see nag doomu aadama yi gën a bàyyeeti ñu ko waxee woon rek xol yi maroon ñi nga xam ne dañoo amoon lu leen naqari ci nguuru nasaraan bi ni ki ceddo yi nga xam ne dañoo amoon nguur te lépp dañ ni ki jullit li nga xam ne dañoo jëmoon ci yàlla te mel na ka liir yooyu di nam ba gisatuñu seen yaay bi ñuy nam diir bu yàgg ba ñu defee ne dee ci tegu mu dellu si ñu war a nampaataat doomu aadama yëpp dawandoo riir mi rëy xum tubaab yi dellu tiitaat ne jëlee nañ ko indi nañ ko de waaye def nañ njuumte defoon nañ bu dellu see dootu yëngal dara waaye lii moom kenn musu koo gis adduna bépp faax li daal adduna bu tukki la nam seetaat neneen lu ñuy def ñu waxtaan ak Cheikh Sidi yoo xam ngeen ne amoon na ay convention yu dekk diggante tubaab yi ak Cheikh Sidiya mi nekkoon Mauritanie te doon borom xam-xam bu rëy moom xamoon nag sëñ Touba xam na ko lu jiitu exil boobu maanaam déportation boobu ñu koy déporté Mauritanie moom ci boppam mu nangoo porté gaar ne dana ko tiir ba li ngeen di ragal ndax booba xam na ne sëñ Touba moom xam na leen ba tàyyi leen li ngeen am bëgguma ci dara li ma bëgg amul leen ci dara sama diggante gi yéen li mu mel ne penkook soowu soxla soxlawul ngeen di tiit ci man wala ngeen di ma ragal du ma leen fetal mukk ndax amu di li ma bëgg lu dul yàlla ak yonente bi ci téelu ma waaye seen xel mësula dal jamono yooyu nga xam ne sëriñu pël boobu ci dëkk bu ñu wax ngaanaanu ci jolof nit ñi siiwal nañ ne dafa dee ba am ñetti fan dekki di nettali xibaari alaxira fekk tubaab bi fàttewuñu ma ba joxu démb ahmadou seyku barki démb barkaati démb El Hadji Omar Fouti yi loolu lépp gën a yokk ñu daal di ci bi ñu amee koo xam ne man wax na leen ne mën naa garantir ne du yëngal dara dañ Tuubaa daal di dem Mauritanie ñu demee Mauritanie xew-xew yu bari xew na ci digganteem ak naar yi ci digganteem ak réew ma ci digganteem ak diine ji xam ngeen ne Cheikh Sidi tagg na ko tagg yu rëy yu bari waaye am nañu jàppante yoo xam ci la jógee gën koo naw benn bi ci njëkk xam ngeen ne naar yi dañu daan def foo xam ne fii taw na fa ba mu sëq seen jur gi man faa lekk ci ñax mi ñu nekk waxtu wu ñax ma jeexee ñu toxu dem feneen bu ko defee nag def ko benn yoon ca ñaareel dem sëñ Tuba ne man du ma dem ndax ma abdul mali de abdullahi rek laa moom laay nekk ba faw du ma jaamu alal de jaamu yàlla rek laa moom laay doon ba faw diggante boobu xew-xew yi ca xew ak na mu jaare du ñu am yaatu man cee dem ñaareel naar yi ñoom seen bopp amoon nañu ak yéemu ci am na benn aalim borom xam-xam bu mag xam ne nekkoon na fa daan jàngale am na tawat di ko dal yoo xam ne jaaxaloo na bi naar yi ah borom xaatim yi ak ñiy tàllal seen loxo di ñaan ak ñiy wàccee kaamil ndax aalim ja nekkoon na ko am solo ci ñoom ko am njëriñ ci ñoom ñaan nañu ñaan mënu ci dara mënuñu ci dara bi ñu ko waxee sëñ Tuubaa fii radiyallahu taala xam ngeen moom daawul bind téere joxe suuf wala mu ñaan ci ndox yónnee mu daal di bind jox leen bañ demee ba góor takkee téere bi ba mu xëyee mel ne dara mosu ko daal naar yi nag jaaxle ne nañ seet jan aaya wala wan tur yàlla la bind ci téere bi biñ ko tekkee gis mu bind ci min abdillahi xadimi rasulillahi ahmadu bnu ahmadu bnu habibillahi ila maradi furani furani ibra bismillahi mu bind ci ne leetar bi wax ji mi ngi jóge ci jëm ci tawati diw ji ne ko na wér ci ndigalal suñu borom tawat ji dal di wér muy lu doy ci waar yeneen nettalikat ne am na benn rab boo xam ne ci benn dëkk ci dëkk gànnaar yi ci kenn rek laa ko mos dégg dégg moo ko si keneen xaw ma lu wér la xaw ma lu mu demee mu ne am na rab boo xam daf daan doon jigéen day fëkk rek ponkal moo xam ne borom doole te bu ko fëkkee buñ fekkee fas yi topp ko duñ ko jot duñ ko gis naar yi tuddee ko Faatimatul Farsiya ñooñu bi ñu ko waxal sëñ benn bis waxuñu ko ko dañoo dikk ci dëkk bi nga xam ne ci la nekk ñu toog benn jamono guddi ci ñëw di comaay bi di làkkante xam ne jege na lool ñu daal di nag sëriñ bi wallahi bi rab la boo xam ne day na waar fëkk nañu bari yu bu leen amu ci soxla ba nga xam ne mbir mi daal dajale ko bañal ko mu fatas ne ko nii keroog lañ ko ba tey yooyu nag kon ba tey li ko ci Sénégal ba bari ay noonu ci Mauritanie it sëñ bi daal li tàngal na ko ci Irwaawu ñaari xew-xew la fi nettali benn xew-xew bi benn waay boo xam ne dafa daan naaw dafa daan tari xasida boo xam ne dafa daan tari ak tur yàlla mu daan wax ci kaw bu nit ñi ne la du noppalu benn guddi gu lëndëm tànk bi sëriñ bi nekk naar bi fab jaasi ju gudd ju ñaw futti ko ba mel ne ko ndey juree woon dal di yoxoon fu rek wuti sëriñ bi li ko taxoon a jóg moo di la taxoon Umayrul wax di jóg jëm bi sallallahu alayhi wasallam moo di ñu jële ko ba kanam nga xam ne danga ba jege ko sëriñ bi day julli du dog julleem xam ngeen ni Seydina Ali nag Seydina Omar ñëpp ci julli lañ leen rey sidna Umar radiyallahu ta'ala anhu nekkoon xam ne Fayruz Abu Lu'lu'a Ghulaam Mughiratu ibn moo ko rey illa bi tax mu rey ci mu arriko dañ cey werante lool waaye ñun def benn paase boo xam ne fi muy jàpp defe ne ci digg bi cat fii cat fii la amee woon nga xam ne wet boo bëgg a jàpp rek ne moo waral mu rey sidna Umar yépp ñett ci gën a siiw soxla lu ñu ci jaar xëy na beneen jamono waaye ñëw na waxtu jullit fajar mu dugg ci jàkka bi mu duggee ci jàkka si sidna Omar yamale na sàppe yi ba kabar mu agsi ci moom jam ko juróom-ñeenti jam-jam jam-jam mu ko jam bi dal ci suufu ju bi mooy bi ko jëlee ci ñi nga xam ne ñu ngi woon ci biir jàkka bi ba ko sidna Omar mu julli suba di tare surtout Taha dañoo dégg baaxaat ba mu ci déggatuñu baaxaat ñu gis nit ñi génn yëngu bi bari ak rajo a bi loolu la xam ne mbir xaw xew na xamul mu doon yéem Sayyidina ba ca këram ñu woo docteur bi bu seet jam-jam yi jox ko tàndama ju ñu xooj tëj ci ko mu naan ndox mi génn ci jam-jam bi mu ne ko waxal say soxla Sayyidina Umar ne wa waadani kaabun salaatan audduhu wala shakka inna alqawla ma qaalahu kaab wa ma fi xizaari mawt inni la mayitun walakin xizaaru danbi yatbacuhu danb nañu delloo julliwaat soxla ñu di ci àgg it it lu ñu fii si naa li nit xam nga Abdurahmaan mu mul jëm ni bokkoon ci xawaari ji moo ko rey koo fa moom it wax yu xaw a wute ñii nee ñu daf ko romb fekk mu naan muy julli fajar naa wënde naa si nañu si nafsu ibtigaa mardaatillaa wënde naa si nañu si nafsu ibtigaa mardaatillaa di ko def noonu si naa leen defe ne dafa dara mu ne ko inna laaha awfun bil ibaada bu mu ko waree gannaaw mu dóor ko jaasi ji waaye li gën a leer demeewul noonu sidna Ali radiyallahu taala anhu dem na ba taxaw ci minbar bi boo demee koofa da nga gis minbar bi fi mu taxawoon biñ koy jam mu ne biñ ko dóoree jaasi ba mu ne fust waraat bil kaabati Abdurahmaan moom jam ku ñu wax Shabib la àndaloon Shabib moom la jaasi njëkk jaaseem dafa dal ci miir bi dalul sidina Ali Abdurahmaan ibn Muljam dóor jaaseem mu dal ci jëw kaw jëw sidina Ali radiyallahu anhu mu ne fuztu wa rabbil kaabati laa yafuutannakum rajul Abdurahmaan ibn Muljam yëkkati jaasi ji nit ñi dal di koy xàllal Muxiiratu ibn Nawfal yoroon dem sajaada sànni ko ci bët yi dal di koy rañaan daaneel ko ci suuf biñ ko njoñee ba sidina Ali àggale julleem di dikk ba wan ko fekk mu arrêté yi nekk nañu ne sidina Ali mas na jëm ci xare ñii xeex ñëw ku ci nekk mu di leen jox loo war di leen jox loo war ba Abdourahman mu mu jëm agsi mu ne ko ah, man de amul loo loo war dafa amul lu mu war jeex na naka mu dëdd mu ne kii de moo may rey fekk mas ñu ne ko seen rey ko ne mu ne déedéet nañuy na di rey di ko war a rey fekk mas bi métti métti métti bañ defe ne ne de aw ma ci njort lu ñaaw xam naa ne boo faat ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam na ma doo faat lu dul dereti kii tooyal xonqal na dereti si xeexal na kii muy sikkin li nga xam ne lu dul sa deret ci bopp dañ tooyal sa sikkim ci deret loolu moo tax ma xam ne kon déewaguma léegi ba may dee dañ may dóor jeesi li fi Abdourahman ibnu Muljam moomu bi nga xam ne Abdourahman ibnu Muljam moom it euh, def na noonu te mu gayratu lu nawfal jàpp ko sidna Ali ne an nafsu bin nafsi bakkan bakkan a koy fay na ko yóbbu ci kër ngeen neexal lekkam nooy fi muy tëdd bu ma ñëree bu ma ko dee baal baal bu ma dee def li ci yoon wax mooy rey li ci yoon wax ma def bu ma faatu li ci yoon mooy di ngeen rey ko a yemal xiyaamee ci kan suñu borom maa yor ko. Seydina Aliou door talaata àllarba alxames alxames àjjuma samedi fi jógee. radiallahu taala anhu newoon na boo fi jógee nañu yóbbu najaf najaf la sax ndax yoon ci yàlla noom alayhi salatu wasalaam fa la bàmmeelam nekk ñu yóbbu ko foofu boo demee ba léegi da nga gis si naa leen taxawoon naa dafa kon futti ko ba nga xam ne ni ko ndeyam juree woon la mel dal di dugg ci biir lëndëm ji wuti sëriñ bi sëriñ baa ngi julli mu bëgg koo jaarale fa abulu lu ak jaarale woon Seydina Omar wala fa Abdurahman ibn Muljam bëggoon a jaare Seydina jaare woon Seydina Ali suñu borom muy dogal tey dogal te kenn ku nekk mu sàkk la àpp te kenn mun na fiy jëlee te àpp àpp ba ñëw te sëñ Tuba amoon na mission boo xam ne jeexalam ko te suñu borom ni ma mu jógee fi dox digganteem ak noonu boobu. ci gànnaar it mënu ko ci bi def ba mu fi jógee ñëw ci xam ngeen ne ci yéen biñ ne déwén la fi jógee la aama shahid naa bi karam waaye ngir dana bari dana bari. ñu mën gàttal ndax bu fekkee ne am na ay laaj ñu mën koo waaye bu mu jógee xam ngeen ni ci yéen bi mu fay jógee tubaab yi dañoo amoon xalaat boo xam ne boo tax ñu jëlee ko ci yéen war ko indi njaaree ñu ne seen bi day dëkk yi muy nekk yëpp dëkk nit ñu am jot la moo di baadoo xam ne dañuy bay waxtu xam ne mbay mi na dañuy amul jot dootuñu liggéeyee dara boo ko defee ñu ñëw ëngam loo fa moom di dem ak a dikk di yóobu di xasida di sikkar di daan seeni jël buñ ko indee ci teeru bi nga xam ne ñëpp ku ci ne am na lu leen te nit ñi jàng tubaab ba xam ne yu bari itteelu leen dana mujj xëy na seey nit ñi néew ba ñu ko booba la ne raamu masiir daal sasin law aalamu sirramati bu ñëwee kon lii xew kon lañu seen woon ba indi ko njaareem safaanam moo xew biñ ko fa indee waaye nu gàttal mbir yi ñu dem rek ci euh, laaj bi Cheikh Ajurbel radiyallahu taala anhu bi mu dellu seen nga xam ne léegi xam ngeen ne résidence surveillée la nekkee woon ca yéen résidence surveillée la itam la nekkee bi dañ koo jegeel kooku ngir di ko gën a mën a surveiller bu nit ñi gënee bari ñu mën leen a dàq ñi dëkk ca dëkk ba di nit yi teew xam ne yu bari itteelu leen waaye safaanu yoon xam ne moom la ñu moom la gis sëñ Malang Diop nee na sëñ bi nekk na si njaareem ñu gis ci waxtu dundam loo xam ne mësuñu koo gis ci suñu bët mësuñu koo dégg suñu nopp mësuñu koo jàng itam ci ab téere bokk na ci nit ñi nopp bu leen suñu borom noppoon sopp bi nga xam ne soppoon nañ ko ba mu doy waar nga xam ne buñ ko masaan gis dañuy mel ne ñu amatul àndatul ak seen sago amatuñu xel dañuy màpp daal ci kawam ba bis gaañ nañ ko ci tànk ba baaraam bi di nàcc mu gën a la génn dem julli ji ca jumaa ja wala jàkka ja te mbooloo mu bari wëru ko di bi nit ñi waaye daf daan def wax koo xamee ne jóge ci këram jëm ca jàkka ja waaxu ni muy ñu topp ci moom dañuy daw duñ ko jot mas naa fekkee jenn jigéen bi waxtaan mag la boobu xale laa nee na gis na sëñ Tuubaa nee benn yoon laa ko gis mu jëm ca jàkka ja nee na àndal ñu topp moom raw na leen bu bari nee na muy waaxu benn xalel bu ndaw daje moom dëgg ci dàll bi ba dàll bi suñu ko waaye nee na geesuwul solaatu ko dafa wéy rek benn taalibe taw ñu gëdd xale bi fëkk dàll bi tegal ko ci kanamam waaye geesuwul jéemal a solaat dàll bi deful dara dafa wéy nga xam ne kon li ñu daan wax rek bu xasee ba jëm ci boromam dara dara dara mënatu ko tax a geese wala mu walbati wala mu taxaw bu ko sëñ Moussa yi waxee tax a tax ci koo taxaw suy waaxu maanaam ba ne ne wéy la ñii daan laal karaw gi ñii laal mbubb mi yére yi ñii laal ci moom du nekk di barkeelu ba di ko gaaj li nga xam ne bu daan toog daf daan doxante doxante bu mënatu ko woon ndax nit ñi ni leen yàlla xiire ci moom ba dañoo mujj def barrière boo xam ne mu ngi tolloog ñaari mètre wala mètre mu wër kër gi nga xam ne ko lay dox buy dem nit ñi dañ koy gis waaye buy dox nit ñi dañuy nekk ay mbooloo topp ci moom di ko xool ci barrière bi léeg-léeg mu taxaw ñaanal leen day jàng alxuraan ca kaw ñu di ko dégg wala mu taxaw waar jàjj leen delloo leen ci seen borom continuer doxam di dox fa àggale naka noonu tam dañ ko mujjoon sàkkal yoon wu mel noonu barrière boo xam ne bu jógee ci kër gi ba ba muy àgg ca jàkka ja kenn du ko gis lu dul bu taxawee ci min minbar bi fi muy fi muy jullee muy jullee mu kàbbare ñuy janlaw moom bu noppee nag toog jaaraat jaar duñ ko gisati waxtu woo mbooloo mu bari ñi bëgg a ziyaare te moom it bëgg naa waxtaan ci jullit ñi delloo leen ci yàlla xupp leen waar leen fàttali leen yeesalaat xol yi dañu daan sàkk lu mel ne volontaire ci maanaam sàkket wi ci volontaire boobu buñ ko ubbee ci lay taxaw nit di nekk ci gannaaw ren bi ñu ren ñuy jaar par kenn par ñaar ku jaar ziyaare daal di taxaw waxtu boo xam bëgg naa waxtaan wala mu bëgg a jàngale dara dañuy dàq nit ñi tuuti ba ñu ranal mu génn tuuti toog benn ñu wut lay def ci suuf teg ko ci kanamam mu di ci rëdd wala ñu maatale ci suuf bu fekkee ne dërs lay def leçon day boole sharia ak xaqiqa ci biirum njàngaleem tënk ci baat yu gàtt xam-xam yu bari yeetal xol ñépp woo bu demee ba mu yàgg mu woo ay jàngkat tànn ci xasida yi mu tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa ñu yëkkati seen baat ci baat yu neex jàng ba mu doy bu dee alxuraan lañuy jàng wala moom ci boppam mu junj ñu toog déglu ko am lu ko dikkal mu fab daa ak xalima ak këyit bind ak xasida joxe ko delluwaat ci li mu nekkoon ba biir bu yàgg delluwaat fi mu nekkoon jot mu dal di farji'u ila rabbikum dellu leen ci seen borom dal di delluwaat xam ne moom kon nit ñi meloon nañu noonu ci moom moom it mel noonu ci ñoom fu mu toll bi leen ñaanal ak di leen defal li leen di jëriñ ëllëg mooy di leen waar di leen delloo ci yàlla ku taxawoon jàng mu toll te daf daan jàng di yëkkati baat nga xam ne bu ma saan génn ñi ma ko waxoon rek ku ko séen rek sa rëcc sa xol yëngu mi nga xam ne noonu la ko suñu borom defaloon ci xol yi jullit ñi ci xol yi mbindeef yëpp daanañ ko lakkal lakkal lakkal bu nga xam ne daf leen di xëpp suuf sëlëx leen suuf ngir li nga xam ne ci la nekkoon dara waru koo dog moo di xett nit ñi ci àllaaxira ak ci adduna seenu xër bëgg a tax ñu wàññi loola ñu yàq ko mu bañ ñu yàqal ko ba mu di leen xëpp suuf di leen sëlëx ñuy dellu gannaaw te gannaaw bis mas nañ koo lakkal ba mu rëdd aw rëdd ne rëdd wii de ku ko jéggi da nga dem safara faafu nag baatin dana feeñ léeg-léeg Cheikh Ibra Fall borom baatin la woon ndax maj sub la mu dal di jéggari doomu agsi ci moom mais mu ne ko xanaa da déggaloo li ma mu ne ko la li la mu ne ko mën a wii ko jéggi safara mu ne ko man safara faali ko xaw ma safara am naam àjjana man yow rek laa bëgg foo nekk ma fekk la fa mu ne ko xaakada ba kii ko ba man mas naa gis jigéen bi maa kat mu ne man ba ma déggee man de bu ma bu ma ko gisoon rek su may boobu nee na waaye keroog ba ma ko tegee bët nee na li sotti bi sama yi mat na liitaru ndox xamula lu mu doon benn bis waxtu timis di jot kër gi tàkk di lakk mu ne ca jàkkale na ñëpp julli ji naka ñu kàbbar julli bi ñu bañ koo fekk lakk ga lakk tuuti yem mu ne leen ndaw la rek lu ñu yebal kañ ko yem loola yem genn nga doog julli nga xam ne kon leçon yu mel noonu daan joxe ki ca gànnaar ca fu muy waxee ndax képp ku réer safara lay gindi ak fa muy waxee ne lépp loo bëggul ko la jaawale moom bu ko niru nirulu ak sakket dagg daggal woon taal taal lu ko gas suul ba julli jotee te ñu continué jiwee ba bañ doon jëwee te mu yëg ko gas lu leen mu xóot ñu suul ca suuf sa nga xam ne ña doon jëw ca la ñu toogoon tibbul suuf feneen ñu sotti ko fi mu jàngal fa nangami kaamil ngir seexlu loo leen lu bon jëw ñu garaawe ngir yooyu yëpp nga xam ne day doon ay dërs yoo xam ne day sax ci xoli nit ñi ba nga xam ne xew-xew bee tax duñ ko fàtte mukk fu ñu ko bëggee def seen xel dem ci loolu loolu mooy njàngale mi nga xam ne moo gën a efficace ci njàngale yi li nga xam ne ne benn bis mu bëgg a yëkkati sàkket mu daanu comme woo ne gasal ma xer bi boo tàmbalee gas mu ne bàyyi tegal ba benn waay ñëw ne bismillah mu soog ko bàyyi mu gas wan leen ne leen lépp looy tàmbali da nga ne bismillah nga xam ne bu fekkoon ne ka njëkk ka def ne ko neel bismillah rek mën na ko fàtte waaye nii mu ko defee kenn dootu ko fàtte mukk insha allah dundam gépp kon di jihaar wee naqar wee métit daan wee tawat yu bari te kenn du ko xam rus na doomu aadama yi xam ko ko daan nëbbu boole ko koor bu bari dëkke ko ak julli ak jàng alxuraan ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak